a'uudu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin alamin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu fa yaquulu alceykhu abulmahaamidi alceykhu ahmadulxadim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu ad-daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa fil muqaddima fi faslun fi sadaqati wal infaaqi wa silati rahim wa axbaru bi anna rak'atayni waqta ad-duha wal adla bayna ithnayni ka hakadha tasbihatun anhu takun mughniyatan tahmidatun kadha tabin kon sëriñ bi radiyallahu anhu bi mu ñu waxee ci jotaay bii ñu weesu ci jalgati ci li nga xamante ne nii mooy ak saraxe bàyyi ñi ko yeyoo ñi ko gina a dem ci koo xam ne ko sori la di ko joxe doo ci amee dara ba pare waxoon na tamit xéewal gi nga xam ne moo nekk bu dee nit ñuy saraxe ngir yàlla même bu dee la ñuy saraxe daal jaar ci soixante-dix loxo juróom-ñaar fukki junni ci ay loxo ñoom ñépp ñooy bokk fay ku mujj ka ku njëkk ko ñooy bokk fay léegi nag fii mu commencé nag <clears throat> di la wax ci ay jëf yoo xam ne ñoom dañuy jël palaasu saraxe waaw saraxe googu ak yulli sa alal di ko def ci kanu yu baax yi ci yoon yu baax yi am na jëf yoo xam ne boo ko defee day mel ni ku ko def ku saraxe mu ne la waaw waaw mu ne wa axbaru déglul maa ngi tàmbale wa axbaru xabaare nañu ñoom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi bi na anna rak'atayni kene ñaari rak'a waqta duha yoo xam ne moom la cam si jaam bi di def waxtu wa nga xamante ne mooy waxtu waxtu yoor yoor lan moo ciy xew ci foofule rakka yoo yële mu ne yooyu wal adla ak dox diggante ak maanu bay na nay ni diggante ñaari nit ñoo xam ne dañoo jote nga ñëw fexe ba teqali leen ci jàmm ku nekk àq nga mu yor nga jox ko ko te doo faral kenn doo raay kii di kucceel kéewa ki ciipatu ki ci des déedéet nga àtte seen diggante te yàlla tax dox seen diggante ba ay wi naroon a dox seen diggante amul ku nekk nag nga jox ko la nga xam ne la mu àqol la mu nekk àqam ci mbir mi waaw saa nga faral kenn mu ne nga def loolu le mu ne haa mooy ñaar yi ma filim ñaari ràkkaay duhaa te lool tuddoon nañ ko waaw fii faslun ba mu defoon ca muqaddima après faslun fii tafsili ma tu'ammaru bihi al awqaat foofu gisoon nañ fa li nga xamante ne nii mooy ci waxoon nañ ci mbiru ad-duha te comme que waxoon na ne fii wa a'miril awqaata bin nawaafili ba'da al faraa'id bila taghafuli kon nag lool la foo fële mooy wax waxtu duha jamono joo jële waxoon nañ foofu lii day wane ne mooy ñaari rakka mooy li gën a néew ci saraatu duha loolu leeraloon nañ ko foofu julli yor yor walillahi alhamdu wal minna ku julli ñaari rakkaay yoor yor dox diggante ay ñaari nit yemale seen diggante ak teleen ci yoon ka haa day mel ni ka kenn haa sadaqa day mel ni sarax waaw nee naa la mu ngi lay limal yi nga xam ne boo ku ko def moo ku saraxee yam mu ne kadaa naka noonee tamit beneen a ngi boole ci doxaa julli ñaari rakka yor yor dox diggante ay nit maandu seen diggante kadaa ba léegi tasbihatun boo nee subhaanallah mu ngi mel ni ko saraxe anhu takun mughniyatan day nekk loo xam ne day doy sëkk mooy mook nga saraxe ñooyem waaw mu ne waaye tahmidatun ñeenteel boo ne alhamdulillah yàkki saraxe yéena yem mu ne kadaa naka nii tabin leer na te noonu la béré noonu la amee mu ne wa kullu beneen waaw boo xamante nii dafa bokk ci li nga xamante ne nii mokku saraxe mooy juróomeel bi wa kullu xutwatin li masjidin bépp jeego bu camsi di jeego di dox jeegoom yooyu muy dem paawam yooyu muy def di dem ci jàkka ji mooy ilal masjidi kada naka noonu ne day yor lan day yor li nga xamante ne nii mooy àtteeku saraxe kon mooy juróomeel bi mu ne ko ban moo ci tegu mu ne daf nu nu xamatin mooy nga daal di fekk aw lor aw koo xam ne dafa tifli ci biir jàkka ji loolu nag mooy jàkka ju am suuf nga daal di koy suul loolu noonu waaye bu dee jàkka bu am tapi boo xam ne daa may karo xam nga ne doo fa nekk naan da daan xaax tëf moo tax yonent bi alayhi salaam ne woon mooy ndax jàkkaa yonent bi alayhi salaam suuf la woon moo taxoon mu ne képp koo xam ne day julli bu mu bu bu ñëwee ba mënu la ñàkk ñàkk wan euh, euh, euh, yàbbu lor lii Euh, euh, tiflit yi bu boobaa bu mu ko def ci kanamam ndax borom bi tabaaraka wa taala ci xarkat ci kanamam ndax borom bi moo nekk ci kanamam te bu mu ko def ci ndejooram waaye na ko def ci càmmoñam waaye ci suuf te bu paree na ko suul moo taxoon loolu mu ne nekk ak xaartare ku ci jàkka loolu xati ala ab bàkkaar bu ab bàkkaar la loo xam ne baaxul laaye nag la koy kafaara la koy far mooy dafuha mooy dafnuha mooy suul goo koy suul waaye nag bu dee ne ay karo la ak yooyu ay tapi xam nga ne foofu mënoo faa suul moo tax lool da ngay utam mouchoir ak yu mel noonu le wala bu dee amoon lenn nga ut loo xam ne genre ay mouchoir moo am papier jetable yooyu nga daal di ci def li ngay def kon nag mu ngi noonu le te loolu le lu ama am solo la te yonent bi alayhi salaam nga def ni mu ko defoon comme ni mu nee ci saxiix yi que ni dafa gis ak xaaxtandeku ak tifli ci jàkk ji mu daal di koy fa hakkaha mu daal di koy dindi mooy fa azalaha mu daal di koy dindi ba pare wax jullit ñi ni nga xam ne noonu la ñuy doxale mu ne loolu it ci ah daf nu nu xaamatin daal di suul ak tiflit boo xam ne dañ koo gis batat bu feeñ fii ci ca jàkka ja xudaa jàppal lii ma leen wax man Bamba radiyallahu taala anhu loolu mooy lan ah mooy juróom benneel bi ñu ne ko des na yeen mu ne waaw wa kalimatun tayyibatun aydan tafi mithla tasadduqin bi qawli salafi mu ne beneen di juróom ah juróom benn juróom ñaareel mu ne wa kalimatun tayyiba ak bépp kan kàddu goo xam ne gu teey la ta baax aydan ba léegi taf yi day taxawee mis la tasadduqin mel ni da ngaa saraxe woon bi qawli salafi ci waxu dawlo bi mooy ñi nga xam ne salafu saalih nit ñu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo toppoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy sahaaba yi radiyallahu anhu ak ñi nga xamante ne mooy seen ñetti génération yële al mubaaraka seeni taalibe ak seeni taalibe loolu ñoom ci seenu wax mooy ne képp koo xam ne kalimatun tayyiba loolu yii yëpp dinañ ko gis après que ne yii ay hadith la surtout bii muy wax ak yi romboon dinañ leen gis insha allah mu ne wa misluha taqmimu masjidin kada idaatus siraji fii fa xuda mu ne wa misluha ba léegi nerwoon ak saraxe mu ngi mel ni ku saraxe woon lan taqmiimu masjidin mooy nga buub ab jàkka mooy nga daal di koy bale lépp loo xam ne salte bu fa nekk nga tonni ko daal di koy sànni ji fañ koy def ca santaare ya muy poubelle ya setal jàkka ji mu ne kaza naka noonu na bokk na ci beneen ginnaaw kon ah juróom-ñaar juróom-ñett ngi léegi juróom-ñeenteel bi mu ne kaza naka noonu idaatu siraaj yi mooy ci jàkka joo xam ne dañoo soxla lampe wala soxla loo xam ne ngir lu ñuy niitloo di ko leerloo nga daal di fay def courant wala nga an yow curieux kooku yàgg ki nga xam ne yaa saraxee yaa yem wala yow yaa fa indi loo xam ne bon fii moom làmp tempête lañ soxla mais amul nga indi ko def ko teg yow kooku moom am nga ci loolu mel ni ku saraxe woon waaye facture courant bi nga ne yow yaa ko gaddu bu jàkka ji kooku yàgku saraxe yee nag yam yem idaatu siraaji mooy yaa ngi fay leeral li nga xamante ne nii mooy def fa ab làmp ba nit ñi xam nan la ñuy defare sàppe si ak nan la ñuy taxawe ak luy lore bu fi newee nan lañ koy mën a mucce kon kooku moo koo gëy moo ngi mel ni ku saraxe naa kon jëlaa sa jël leen lii ma leen jox mu ne ñu ne ko des na mu ne waaw waaw jàppal ne amrum bi ma'rufin wa nahyun sabata an munkarin wa ma waqa bihi la fata irdan lahu kadha julusun dhahara mustaqbila ka mustaqbilan kadha shafa'atul wara mu ne amrun bi ma'rufin beneen am amrun digle bi ma'rufin ci njekk loolu it mokk saraxee yem wa nahyun ak tere an munkarin ci loo xamante ne nii mooy lu yées la lu baax nag maaruuf mooy lan mooy lu alquran ak sunna ne lii moo baax munkar mooy lan mooy lu alquran ak sunna ne lii baaxul léegi mu ne sabata mooy nax yu goo xam ne ak digle goo xam dafa leer nag bu ko teg ci ay njortu yaakaar naa ne baaxul fekk nit ñiy def nga ne leen lii baaxul bàyyi leen ko amoo foo ko teg naan damaa yaakaar déedéet sabata yoo xam ne sax lañ wamaa ak lépp loo xam ne tam bokk na ci sarax yi loo xam day taxaw taxawaayu sarax yahfazuha irdan li nga xam ne camsi da ciy da ciy wattoo fexe di ci aar li nga xamante ne mooy réputation am mooy deram ndax loolu dafa bokk ci maqaasidu sharia li nga xam ne moo tax bokk na ci sharia bi taxaw mooy di fekk lor ak yi nga xam ne di aar réputation ak deru doomu aadama yi lépp loo xam ne cam ci da koy def ngir daal di ciy aare li nga xam ne mooy deru boppam wala deru keneen kooku waaw surtout deru boppam irdan lahu mooy lépp lu mu def ngir man cee aare li nga xam ne mooy réputation am te du lu xaraam te loo xam ne du lu xaraam loolu mook saraxeeyam mu ne ñu ne ko kon des na mu ne waaw kada julusun zahra mustaqbilan mooy koo xam ne dafa jekki toog daal di jàmmarloog xibla bi waaye yéene ci jaamu yàlla sinon bu dee damaa toog nii rek ñëw fenn foo xam ne damaa gis fauteuil yu baax ma gis ba ca gën a nooy ma ñëw toog mu jàmmarloog xibla ma toog lool taxul ñuy wax wala sax ma toog ci suuf tapi bu baax ma ñëw toog ci suuf ndeke foofu moo xibla bi loolu taxul ñuy wax mooy nga daal di ci jaamu yéene ci jaamu yàlla ndax jàmmarloog xibla bi bokk na ci li nga xamante ne jaamu yàlla yi gën a boo ko haa naka noon ne bokk na ci shafaatul wara mooy nga ñëw di tinu ñi nga xamante ne ñooy mbindeef yi dinañ ci ñëw ci biir ñëw wallahu taala alam